fil baabi as-salaasami'a wa sittata ashar wa an Abii Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam la an yalajja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi asamu lahu inda allahi ta'ala min an yu'tiya kafaratahu min an yu'tiya kafaratahu allati farada allahu alayhi muttafaqun alayhi kon al imaamu ah waaw mu ne qawlu yalaj bi fathil laami wa tashdiidil jiim an yatamaadaa fiihaa walaa yukaffir qawluhu aasam huwa bisaa'il muthallasa ay aksaru isma qaala al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu buntu bi di chapitre trois cent dix et seize di wax ci baabu nadbi man xalafa ala yaminin fa ra'a ghayraha xayran minha an yaf'ala dhalika almahlufa alayhi thumma yukaffiru an thumma yukaffira an yaminihi hadis biñ mu jëwoon gis bi weesu moo doon hadis 1717 mu ne woon wa an abi musa radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inni wallahi inshaa allahu la ahlifu ala yamin thumma araa xayran minha illa kaffartu an yamini wa ataytu alladhi huwa xayr tey ñu war a gis xadis bu mujj bi inshaa allah mooy xadis 1518 mu ne wa an abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci seydina abi hurayra alxaafizu ad-Dawsi waaw akbar hmm? radiyallahu anhu qaala mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla saa sam la an yalajja dañuy wax nag la an yalajja ak yalija comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar ne euh, wa yalajja bi kasri laami wa yajuzu fatha yalijja ak yalajja voilà imaamu Nawawi nag fii li muy wax benn bi rek la wax mooy fatha bi mooy laam bi nga maas ko ci kaw moo tax mu ne qawluhu yalajja bi fathi laami wa tashdidil jiim jiim bi nga def ci shadda yalajja mais am na yalijja la an laam bi la njëkk bi la laam boobu tawkiid la mooy day feddale dëgg dëgg kenn ci yéen persister mooy lool mu ne ay yatamada fiiha wala yukaffir mooy mu continuer ci waat gi mu waat ne du ci génn te du kafaara mu ne dëgg-dëgg kenn ci yenn yéen yalajja ahadukum kenn ci yéen fii yaminihi ci ngëmam fii ahlihi loo xam ne mooy moom li mu waat day day porter préjudice famille am au lieu mu ne bon kon naa def li ma ne du ma ko def ngir ñoom ma soulager leen te loolu ñu bañ a nekk ci njàqare boobu moom mu continuer non non day kii rek non mu ne kenn ci yéen nag di persister di continuer ci waatam gi mu waat loo xamante ne day indi lor ci njabootam aasam moo gën a bari bàkkaar moo la mu ne aasam huwa bi saa il musallas mooy siin bi sa abata sa ay mooy aksaw isman te nga gën a daree bàkkaar lahu kaw kenn kookee seen kooku ci lay gën a bari bàkkaar indallaay fa yàlla min an yontiya ka mu joxe woon kafaaratuhu mooy mu defoon lële ne woon moom na ne waat waat naa ci yàlla dootuma utali dépense <laughs> waaw mais waatam boobu problème bi mooy mais ñi mu war a jox dépense nag <laughs> billahi dootuma génn ti di liggéey di utali dépense waa ñu war a dundal nag ñu koy wax mu naan day kon non damaa waat damaa waat loolu comme lu mel noonu que kooku muy continuer ci waatam googu moom moo gën a bari bàkkaar fuuf fa yàlla que mu ne woon ah dem uti benn liggéey nag bi ci am la muy am ba pare ngir dundal njabootam ba pare daal di joxe kafaara gam waroon a kafaara waaw loolu lay wax waaw ah tam moo gën a bàkkaar lu inda allahi taala min an yu'tiya mu joxe woon kafaarata waaw parce que joxe kafaara amul benn bàkkaar comme buñ naan ashaabul jannati xayru mustaqarra par rapport waa safara waa àjjana ñoo gën ça ne veut pas dire waa safara lenn lu baax daa ne ca ñoom non <laughs> mukk mukk fii wayam mooy kafaara gi ngay joxe loolu amul benn bàkkaar moo tax yeneen saa sam noon man xalafa ala yaminin fara ghayra khayran min falyukaffir an yamini waaw képp ku waat ci dara ne dina def wala du def mu gis ne lam ne du ko def moo gën wala lam ne lay def ba ko gën nag kafaara kon kafaara amul bàkkaar waaw kon boo la nee moo gën a bari bàkkaar fa yàlla ke mu joxe woon kafaara bi nga xam ne moom la yàlla farataal parce que képp ku waat borom bi nee na fa kafaaratuhu nangam ak nangam waaw képp koo xam ne da ngaa waat moom kafaara gi lii la borom bi du leen jàppe ci ngi ñu fooyee yi nga xam ne daal laaj gi seen seen waaye nag. maa bimaa aqadtumul aymaan walaakin yu'aaxizukum bimaa ay aymaan loolu day nekk farata ci ki nga xam ne daa waat dara ne bu ko def mu war koo def bu ko defee après nag mu daal di kafaara mu ne lool ko yàlla farataal mu def loolu moo gën ci moom que mu ko per continuer persister ci ngiñam da nga xam ne day indi ci ay njabootam ay ñoñam mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamul xaafizu al-Bukhari naka noonu taalibeem al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ñoo ko bokk solo léegi est ce que ko solo ñu ne seen sëriñ kese leen ci jiitu woon mooy imaamu Ahmadu ibn Muhammad rahimahullah ku ci nekk ci ñoom ñetti ñépp benn bërëb kese nga ko al imaamu al-Bukhari rahimahullah mu ngi ko di aymaani wan-nuzuur qawlillahi taala laa yu'aaxizukum allahu billaghwi fi aymaanikum waaw mu ne haddasanaa mu ne haddasanii boog nettali na ma man dong imaamul Buxaari Ishaaq ibn Ibrahim di Ishaaq ibn Ibrahim ibn Maxlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi Rahawiya rahimahullahu taala gane àddina cent soixante et un génn àddina deux cent trente-sept qaala axbarana Abdurrazzaq mu ne nettal nañu Abdurrazzaq bi Abdurrazzaq ibnu Hammam ibnu Naafi' al-Himyari mawlaahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani rahimahullah gane àddina cent vingt-six génn àddina deux cent onze qaala mu ne axbarana mooy Abdurrazaaq Muslim an Ma'mar xaw càllale bu siiwa gi muy Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddaani Abu Urwa al-Basri al-Yamaani as-San'aani rahimahullah gane àddina quatre-vingt-seize génn àddina cent cinquante qaala moom an Hammaam ibn Munabbih mu jële ci Hammaam ibn Munabbih ibn Kaamil ah, Abu Uqba al-Yamaani as-San'aani al Abnawi génn àddina l'an 132 am na wuute nag yu rëy euh, moom nii nag hmm, <laughs> dafa yoroon benn askaye boo xam ne hadith yu bari la jële woon ci Seydina Abu Hurayra voilà te nag ci kay boobu ci la hadith bi ci loolu la jóge voilà te hadith boobu mooy bi mu commencé woon nahnu al-akharuna sabiqun yawm al-qiyamah voilà <laughs> waaw nga xam ne da ko doon andi naan hada ma haddathana bihi hammam da doon wax hada ma haddathana bihi abu hurayrata an an-nabi sallallahu wa sallam annahu qala nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah la doon tàmbali mbiri après daal di jàll voilà moo nekk nii <laughs> moo na imaamul Bukhari xadi mooy lii ñu wax nii li ñu wax nii même càllale bi haddathani Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abdurrazzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddathana bihi Abu Hurayrata an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anil jami' annahu qala nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah après mu teg haddathani Ishaq même càllale bi mooy bëgg la ne lële lii nii ci saxiifa boobu la nekk mooy kaye boobu xadis bii ci loolu la bokk qala hadathani Isaaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abdurrazzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddathana bihi Abu Hurayra mu ne lii de mooy li nga xam ne bokk na ci li ñu Abu Hurayra jàngaloon ñu daal di koy bind ci këy ci ab kaye fa qaala mu ne fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wallahi la an yalajja wala yalija boo ci wax baax na ahadukum bi yaminihi fi ahlihi asamu lahu inda allahi min an yu'tiya kafaratahu allati iftarada allahu alayhi kanta al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj ibn muslim al qushayri an Nisaburiyu an Nisaburi de Nisapur rahmatullahi moom mu ngi ko ni kitaabul aymaan baabu nahyi anil israari alal yamin tere guñ tere ngay persister ci ngiñ koo xamante ne gis nga ne leneen def leneen moo gën waaw loo xam ne bàkkaar la bu dee yow par force danga koy war a génn waaw mu ne haddathana Muhammad ibn Rafi' mu ne nettan suñu sëriñ di Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah an comme moom Muslim an-Naysaburi Qushayri la Naysaburi la az-Zahidu al-Hafizu rahimahullah Abu Abdillah gane àddina vers les années cent soixante-dix génn àddina deux cent quarante-cinq rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdurrazzaq gis nañ ko sànq qala haddathana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih rahmatullah alayhi qaala hada ma haddathana abu hurayrata lii de mooy li nga xam ne moom lañu jàngal abu hurayra al-hafiz ad-dawsi al-yamani yu génn àddina la 59 radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa zakara ahaditha minha imam muslim moom day fidal di indi lii mu tudd ay hadith bokk na ci hadith yi abu hurayra jàngal bokk na ci lii wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wallahi la yalja ahadukum bi yaminihi fi ahlihi aathamu lahu min an yu'tiya kaffaratahu allati allah voilà mu ngi nii ah kon al imaamu nii la ëdd al imaamu al xaafizu an-Nawawi bi mu leeralee la ñuy takke yi mu ne amma qawlu sa la an bi ah, an la an bi fathil laam mooy woo woo ismul laamul qasam waat naa ak la an waat naa ne wala feddali hmm? mu ne wa qawlu sallallahu alayhi wasallam yalaj mu ne woo bi fathil yaa i ya bi da koy maas kaw eh, wallaa mi wa jiim waaye am na kasra comme li imam al-Hafiz ne bi eh, kasr waaye eh, fath lu ñaar yooyu mën naa nekk yalajja ak yalija mu ne wa aasam bi hamzatin mamduda mooy aasam bu ñu xëcc ah ay aksaru isma moo gën a tar li nga xam ne mooy bàkkaar mu ne wa maanaal xadiis mu ne maanaawu xadiis bi lii la annahu këne idaa xalafa yaminan tata'allaqu bi ahli waa bu waatee waat yoo xam ne dafa daa am daa mene day day touché njabootama ah, daa am rapport ak njabootam da leen concerné bu baax wa yatadarraruna bi adami waa ji lii mu waat ne moom du ko def fekk defu ko ak njabootam ñu ngi ciy comme li ñu la waat naa bi léegi dootuma wutati yépp paas te mu war a ñoom nit ñi loroo tas koy ah wa yakunu al-hind laysa bi ma'siya alors que mooy la ne moom hmm? la mu ne woon du ko def mooy du wóote dépense loolu du bàkkaar hmm? fa yanbaghi loolu yell te jaadu an an lahu an yanhada waaw fa yaf'alu dhalika shay mooy mu mu mais ngi jëm ko mu dindi ko ah def la ne du ko def waaw wayu kaffir après mu daal di eh, def kafaara an yamini ci giñam yoo fa in qaala bu nee nag no man laa na waa wala na war na waa an irtikabil hizya wa qabl islafiya <laughs> mooy façon gaawee rek waaye bu nee wéy man nag damaa sàmm damay bañ daal man daal sama waat gi ma waatoon loolu la da damay ragal walla toog bi ci waat ba pare daal di def lu wuteeg la nga waatoon ne dootoo ko def loolu bàkkaar la doon mu ne fa huwa muxtuun ko ne loolu bàkkaar la bal li am ma def istimraaruhu fi adamil xilli non lii bàkkaar mooy continuer bi muy continuer ci waatam googu waat bi ci persister wa idaamatu darar ba pare di di saxal di wéyal ak lor ala ahlihi si ñoñam aksaru ismal loolu ëpp bàkkaar mi lal xëy si que defoon lim ne woon du ko def te loolu sax benn bàkkaar a ci newul moo tax ma ne la sànq comme ahlu wa buñ la ne waa euh, euh, safara seen bos dara da cee mu ko waaw mu ne wa lii nag <laughs> mu ne wal layaaju fil lugha huwa al israr ala shay mooy la jagoo mooy persister continuer ci mbir mu ne fa hada muxtasaru bayaani maanaal xadis lii mooy gàttal li nga xam ne moom la maanaawu xadis bi waaw mu ne wala buddat manula ñàkk min tanzilihi wàcc xadis bi ala ma ci kaw ila kaana al xinsu laysa bi ma'siya kama zakarna fekk la mu ne moom du ko def loolu que buñ ko nee léegi yow def ko parce que ñi dañ ci loro mu bañ a nekk bàkkaar par exemple bu nee ne <laughs> léegi day joxe exemple ci lii waa ji daa waat waaw ne waat naa ci yàlla duma dugg ci toolu jàmbur bee wala magasin diw bi wat naa ci yàlla duma fa dugg daal di sàcc saakub ceeb léegi man ko ne bon dëgg la njabootam ñàkk na ñàkk boo xam ne amuñu luñ dunde tey manuñ ko ne ah yow nag par force léegi nag comme que am nga possibilité sàcc saakub ceeb da ngaa war a nag dem sàcc saakub ceeb ngir ñëw dundal sa waa kër ndax dañuy loru déedéet dañu àndu déedéet parce que parce que loolu noonu mu waatoon loolu mooy xen su man kii la mensuel bàkkaar la kenn du kon léegi demal defi bàkkaar waxoon nañ la bu dee bàkkaar moom loolu obligé nga bañ koo def waaw léegi nag bu ci waaji bu ko waaji tam defee nag malgré ça mais est-ce que est-ce que léegi du kafaar dañu bari kafaar waa ji waat ne man de waat naa ne du ma kàcc du ma fan far bés jot mu fen mu wax lu lu dëgg mais léegi ah, ah bañ a kafaar day kafaar kay <laughs> même bu dee lim dem bàkkaar la <laughs> waaw non mais day kafaar kay waaw mais kenn du ko ne nag ah mais waat yu mel noonu la war a bàyyi di def quoi voilà parce que Euh, bon euh, man na jaan yàlla daal mu jàppale ko ci bu ma wax lu dul dam waaw mais day kafaara en plus que li def bàkkaar la voilà kon nag lii la waaw euh, mu ngi noonu mu ne waa ji aasam bii nag <laughs> mu ne fa xaraja ala lafdil mufaala al muqtadiya lil ishtiraak fil ism léegi nag muy ñëw ci aasam mooy li ñu wax léegi nii rek imaam an-Nawawi ci al minhaj ba léegi aadam boobu mooy da mel ni defante la lii moo gën lee mel ni mooy lam ne da ko du ko def te ak njabootam bi ci loroo loolu bu ko defee mel ni daa am bàkkaar alors que bu persister ñoom ñu ngi ciy loru muy bàkkaar mel ni dañ coo bokk ñaar yooyu mu ne déet li annahu qasara muqabalata al-lafz lool kàddu gi kese la yone saa sa bëgg mooy ñaari côté yi jàkkaarloo noonu ci kàddu gi ala zamil xaalifi mooy ci selon waa ji waat ndax ñu bari ñu waat ci yooyu mooy waat loo xamante ne xam nañ ne bon am nañu ciy loro boo leen di wax premier nañ naan non c'est que problème bi mooy damaa waatoon quoi moo parce que ci moom jàpp na ne lam ne woon du ko def bés bu ko defee daay am bàkkaar alors que ban bàkkaar la moo tax mu ne ala zamil xaalifi loolu mooy ci defe-defe wu ki nga xam ne ak lim jàpp ki nga xam ne moo waat wa tawakkumihi ak yaakaar bu mu mooy mooy defe-defe foog njuumte gi mu nekk bi annahu yatawahhamu anna alayhi isman fil hilm maa annahu laa isma alayhi mu jàpp ne moom le fait que eh, waatoon naa c'est bu ma ko defee la ma ne woon ko def loolu mu jàpp ne loolu bàkkaar alors que loolu benn amu wa al ismu alayhi fil lijaaji akthar law sabata al na yoneen saa sam ko nag mooy bàkkaar bi nga am ci persister gi nga xam ne ay a ngi ciy looloo ko loolu du du bàkkaar loolu mooy fa bakkaar ba fa la gën a rawe bu doon ne fa la gën a bare bu doon ne def lu loolu nga ne woon doo ko def am na bakkaar te amul benn bakkaar wallahu a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab mu ne borom bi moo gën a xam te moo xam moo gën a xam yu jubli te ci moom la dellu gi nekk ak dellu gi ci moom la ne lool nii la al imaamu al an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di traité lii léegi eh, kii nag kon hadis bi lii la quoi waaw mooy bu kenn ñëw jàpp ne walla man waatoon naa c'est man sama waat baa tax quoi man loolu nan laa ciy génne quoi non dañ naan la sawaay génn ci yooyu saa saa ne la yow ngay waat dara ne doo ko def ay nit bi loolu nag bu nee asl comme li boroom xam-xam yi di wax non attention mais ça pas dire que yow bu dee ñeneen la ñoo xam ne du say ñoñ say mbokki jullit yoo xam ne yow sa waat bi ñu ngi ciy woroo ñu ngi ciy loroo loolu ma continuer naan non man damay continuer ñoom itam ci la parce que dafa wax ahlu parce que ahlu ñoo gën a jege nit ka fa lay gën a ñànge mais ça ne veut pas dire que yow man ngaa waat lenn waat waat ne voilà man région du sud je le en tant que président nga taxaw naan waaye yow région bi opposant ba nekk du nord wala de l'est wala lii opposant am bi gën a mag waat naa ci yàlla dootuma fa ti benn projet ci sama mandat léegi nga ne bon euh, non ñooñu du ñu ay ñoñam kon non parce que lor gi leen di dugg nga naan lan dañ naan le eh, é monsieur le président bu ñu fontoo mooy déggal li xarit wax mooy baal li nga wax te nga def projet ya fa nekk te tuutal leen loo xam ne mooy yëwanal seen dund ba pare yow nga kafaara waaw ci sa waat bi nga waatoon ne doo leen defal moo gën a moo ëpp ba fala bàkkaar beneen bi amul bàkkaar ak kafaara amul bàkkaar bu doon kafaara nga doon na am bàkkaar te amu ko fii la gën a ngande nag bu yoboo nga xam ko waaw moo tax ay man damaa waatoon quoi c'est que man loolu rek mooy sama problème quoi daa fekkoon ma waat quoi non loolu la la yoneen saa saa ne la dindil sa waat boobu <laughs> moo tax al imaam al xaafiz ibn Hajar mu ne qaala <laughs> al-Baydaawi euh, ginnaaw bi mu indi waxu imaamu Nawawi indiwaat na ko bon comme li imaam Nawawi wax ci al-Minhaaj mu ne kanta al imaam al-Baydaawi rahimahullah ne al-muraadu bon li ñu jublu ci hadiis bi mooy anna ar-rajula idaa halafa ala shay'in yata'allaqu bi ahlihi wa sarra alayhi kaana adxala fil wizr wa afdaa ila al min al-hind li'annahu ja'ala Allah 'urdatan li yamini qad nahaa 'an dhaalika wa qad mooy euh, mu ne al imaam al al bi mooy bu dee nit ci mbir moo xam ne dafa am rapport ak waa ba pare mu persister ci waatam bi mais kooku ginnaaw moo gën a dugg ci bàkkaar gën a jëm complètement ci ay ay ay ay ay ay ay ay ay bàkkaar que mu defoon le contraire lu mu wax la nga xam ne day dindi lor dañu ne ama woon ndax lan dafa jël yàlla def ko gaar gaaral yàllal ne def gaar gaar bi tax moom du def lu baax te loolu dañ ko koo tere woon borom bi waxoon na ci ba para wala taj'alu llaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bayna nnaas wallahu samii'un 'aliim aaya deux cent vingt-quatre ba borom bi ne bu leen jël borom bi def ko gaar gaar kii seen tax seen nit ñi daal tax ngeen ne ah man de waatoon naa ci yàlla boo tax manumaa def lu baax waaye non man sawaay ma góor naa ko dimbali ah mais comme que damaa waatoon nis waat naa ci yàlla kook sama dërëm sama fiftum dootu ko laalati waat naa ci yàlla laa wax sama dërëm amatul lu koy man di dal ba sama dërëm participer ngir di ko dimbali léegi yow wayu gaa yi di la wax di la di la conseiller naan la ah sëñ bi sawaay moom soxla na de teen koo dimbali rek gaa yaa ngi koy dimbali teen koo te daa sonn nga naan noo damaa waatoon borom bi ne nag lool bu leen jël sama tur naan waat ngeen ci man moo tax du ngeen def lu baax bu ko fi kenn defan ah. way <laughs> yàlla bi la bind nee na bu ko def wala taj'alullah urdatan li aymanikum an tabarru naan waatoon naa ci yàlla moo tax du def lu baax waatoon naa ne du ma def lu baax ci yàlla kon du ma def yàlla ne déedéet wa tattaquut ngeen di teet wa tuslihu ngeen yéwénal diggante ni nga ne loolu lépp non man ñoom seen problème boobu manoon naa cee wax de mais da man maa jëloon man maa waatoon ci yàlla ne ñooñu seen problème billahi dootuma ci yëy yàbbi seen affaire la nañu ko lijjanti te yow gaa yi xam nañ ni yow kesee ko mën a lijjanti ni ñëw di la wax nga naan doo damaa waatoon ci yàlla yàlla ne la é waxumaa loolu ah wala <laughs> way wala tajalullaha urbatan li aymaanikum an tabaru wa tattaqu wa tuslihu bayna an-naas waaw wallaahu te borom bi samiun aji déggaakoon la alimun aji xamaakoon la kon mooy loolu moom la al imaam al Baydawi di wax nii ne loolu dañ la ko tere woon kon nan ngay a waaj rahimahullah di waat naan yàlla waat ci yàlla naan lii wa tax non c'est que bëggoon naa ko sax waaye non damaa waatoon quoi déet saay dindil sa waat di fële te mu fi ne yàlla yàlla nee na la man bu ma def bu leen jël sama tur man ngir bañ a def lu baax waaw bu ngeen waatee dem ba ci biir gis ne def lu baax nga def lu baax voilà kon loolu la <laughs> loolu la limaamul Baydaawi rahimahullahu ta'ala wax waaw lii mooy li nga xam ne mooy dëgg waaw kon hadis bi daal ci gàttal lii lay wax mooy euh, al imaamu Nawawi rahimahullah dafa tëj hadis bi suñu buntu bi di wax sopp guñ sopp boo waatee mbir ne duma def wala damay def nga gis leneen gën arrêté loolu te nga def waaye da kafaara mu lay wan li fii nag am na benn problème boo xam ne ñu bari moo leen di bloqué waaw parce que waatoon naa ko waaw waaw ci loo xamante ne yaa ngi indi lor ci ay nit même bu dee duñ say mbokku deret eh, jege ñaale yu jege mais ñeneen ñoo xam ne yow sa waat bi mu ngi leen di moo tax boo yoneen saa sax dana ahlihi ngir wane foofu lay gën a tare mais ça ne veut pas dire que naa ko def ñeneen waaw non jullit ak njariñam daa war a ya'ummul jami' daa war dajale ñëpp waaw non man waat naa ne gis nga ñooñu ñooñu non ñooñu moom samay et dootu demati ñu am bekkoor nawet bi baaxul dara baaxul te borom bi may na la ay kii ngay tuuse di yóbbu ay ay saakuy ceeb fépp ne ba foofu ba mu des foofu quoi parce que dama koo waatoon dama waatoon ci yàlla waaw léegi dañ naan la ne parce que waajooju jàpp na ne en bu defee lam ne woon du ko def daa bàkkaar <laughs> alors que bàkkaar loolu leen saa saa na woon man xalafa képp ku wàcc dara gis leneen gën ko defal leneen da ko faara voilà loolu asam ci ngay amee bàkkaar de que min an yu'tiya que mu joxe woon kafaaratahu allati farada Allah alayhi kafaara gi yàlla ne boo ah boo defee la nga ne woon doo ko def na nga kafaara dama koo farataal ci yow nga jàpp ne doo def loolu yàlla farataal ci yow joxe kafaara gi moo gën nga koo persister ci li nga ne wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw noonu wóor lillahi alhamdu wal minna lañu jeexal buntu wax bii di ñëw ñu ngi ba ci ngiñ yi ba léegi waaw bii di ñëw nag moo di ngiñu mooy ngiñ liñ doon wax waaw allahu fi aymanikum lahul yamin la ko araab yi di wax waaw ah billaah gisuma ko ah xawaay di nga dem école ba billaah yi duma fa dem kooku xam nga ne kooku wax taxu koo jóg <laughs> ah yooyu